a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñ jataa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ah, ñu ngi woon ba léegi ci lettre yi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam doon bind ñi nga xamante ne ñooy almuluk wal umara di ko bind buur yi ak njiit yi newoon jamono joo jële muy zamanu nubuwa muy jamonoy prophétie bi ñu ngi woon nag ci ba léegi ci lettre bi nga xam ne di bataaxal bi nga xam ne moom la yónni woon ci Kisra ibn Hurmuz azimu Faris di Kasrawes nekkoon njiitu waa Perse te lettre boobu mu ngi ko joxoon Seydina Abdallah ibnu Xudaafa as-Sahmi ñu ngi gis tarjamaam ba léegi moom radiyallahu taala mu waxoon ko mu jox ko azimu al bahrain moom mu daldi koy jox ki nga xam ne mooy Kisra ibn Hurmuz gis nañ ne bam ni mu def dafa ko xotti alayhi salaatu wassalaam ñaan ko yàlla ne allahumma mazziq mulkahum wala mulka yal na buur yàlla buur yàlla yal na nga xotti nguuram Kisra entre-temps dafa meroon yónnee ca ka ko toogal buuru Yaman ba di Bazan mu yónnee ko ne ko nu mu gën a comme que yaa gën a jege kooku di ma woo ñuy wax mu naan ma kaay gëm te boo ma gëmul fa in abayta fa alayka ismul majuus boo ma gëmul bàkkaar majuus yi sa kaw lay ne mu ne ko dama bëgg nga yónni nu mu gën a gaawe ñu ma ko ëndil nu mu gina a gaawe nañ ma ko ëndil moom naka la may waxe lii wa huwa abdi moom sama jaam la subhaanallah hada qawlul juhaali wal jabaabira fi kulli waqtin wa xiin waaye loolu mooy waxu jabaabira yi gaa yi rëy rëy ci kaw suuf les despotes les tyrans yi nga xamante ne ñoom qad taxaw dañoo dépasser les bornes ka firawna wa ghayrihi idhab idhabaa ila firawna fa innahu taxaa fa quulaa lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yaxsha lañ waxoon Firawna ndaka lu mel noonu la alayhi salaatu wassalaam doxaleek moom gis nañ lettre bi ni mu simple ak wax ci ni mu tegginoo waaye moom jëlewu ko noonu moom Kisra lettre bi jóge ki nga xam ne àllama dunya al adab ki yar àddina xam ne mooy model ci tarbiya yónnee ko lettre boo xam ne amul saaga amul xas amul ñàkk teggin amul tuutal bañ na bana min muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wasallama ba'da bismillahi rahmaani rahim ila kisra furs loolu alayhi salaatu wasalaam bind ne moom lii mu ngi jóge ci seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam jëm ci kisra di kilifaay perse yi ana gan ñàkk gis nga adab gi teggin yi yar gi waaye moom mu gisu ko neneen ndax noonu la jabaabira yi di doxale fii kulli waxtin ci jamono du nekk ak mbakaan bu nekk fawqa ay ardin wa taxta ay noonu lañuy doxale gis nañ ne Badam moom mbuuru Yaman ba bam ñëwee dafa yónnee ñaari nit ngir ñu dem wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam jële ci moom information te wax ko mu topp leen ndax Kisra moo ko soxla di shaahan shaah malikul muluk bu ko defee nag moom Badam di seen buur bi malikul Yaman dina def dina fexe bind Kisra loo xam ne di koy gërëm gërëmloo ba du ko def dara waaye boo bañee nag fa innahu muhlikuk wa muhliku qawmuk wa muxarribu bilaadik boo bañee nag toppuñu ñun ñaari ñii na la leer ne Kisra ca doole ju rëy jàkk fureur ga dina la faat yow dina la alak alak waxuma la yow rek say ñoñ lay alakaale ba pare dëkk bi nga woon moom Médina moom moom buñ koy tuddati c'est une ville boo xam ne lañuy joxeeti exemple ci ci ci grappe ak ruine noonu la Kisra di def yeneen timaale saab-saab ne leen dem leen gis nañ la bañ ñëwee gars yi dañoo ñëw wax seen sikkim yi bàyyi seen naanu yi muy seen moustache yi li ñuy wax yëpp bëggule xoolu leen sax ba ñuy door si mu ne leen toskare la leen ku leen digal li mu ne rabbuna moo ñu ko digal suñu boroom gis nga fi ñu tegoon gaay mooy rabbuna buur yoo xam ne gaay dañuy dem ba ne ñooy seen boroom ndax ragal leen aa ah. mu ne nag yëgal leen ko man sama boroom moo ma digal bi infa lihyati wa qass sharibi boo ma boroom man di sa seen boroom yéen ñépp di subhaanahu wa taala moo ma digal man aleyhi salaatu wassalaam may yar sama sikkim tey dagg samay naanu di leen wàññi pas di leen wat bañ jeex mais di leen wàññi loolu wax nañ leen incha allah dinañ ci ñëw bu ñu agsee ci njàngat yi ñuy jële ci lettre yi nii léegi mu ne leen woon nag wow entre temps yonent bi alei wax yu dikkal ko këne Kisra dee na il a été assassiné par son fils son fils moo ko rey mutinerie de de de de de de de la gaa yi ci biir pale bi lañ ko rey te ki ko rey mooy doomam ji mu jur yonent bi alayhi salaatu salaam woolu leen ñu ñëw mu wax leen loolu gaa yi na ko yow xamoo li ngay wax de ata'lamu ma taqul yow est-ce que xam nga li ngay wax yow yaa ngi fi wax lu gën a garaaw ci lettre bi nga ko bind ñu ñëw fi ngir lu gën loolu nga ñëw wax lu gën a garaaw loolu naan moom ci boppam deena dañ ko rey yow de bu mu ne ko ma ne dem leen ngeen wax ko ñu ne ko est-ce que mën nañoo dem wax ko suñu buur bi baagam buuru yaman mu ne dem leen nee leen man Seydina Muhammad sallallahu alayhi maa koy yëgal di ko xabaar di ko tàgge bu dee yëgagul këne buuram bu mag ba mu jàpp ne mooy léppam di Kisra mi mu fi toogal dee nata te doomam a ko rey foofu lañu yemoon gaa yi nag bi ñuy dem mu jox leen benn cadeau parce que malgré li leen fi indi du lu baax waaye ah ar rusul noonu lañuy doxaleek ñoom ñuy émissaires yi nga xam ne nguur yee leen di yónni ñuy dox entre ñoo ñooñu noonu waruñoo nekk envoyé spéciaux yi wala spécial yi bu dee ay jigéen lañu yi ñuy yónni pa pa ki journaliste nguur gi comme ñu yónni koo xam ne un émissaire la bu doxi dem yóbbu benn loo xam am nga bu dee lettre man nga ne gars yi man nañu woote mais am na yoo xam ne day am ku jël avion dem jóge réew ba réew ngir toogal fa président bi ñëwal ko wane ne waaw surtout léegi da ngay gis bu gars yi prendre leur fonction dirigeants yi ñuy door a fal président yi nga gis yenn dëkk yoo xam ne duñ mën a ñëw mais dañuy yónni seen premier ministre wala ñu xool koo xam ne ci protocole bi ku ku jege président la ñu daal di koy yónni mu dem fa toogal fa ki nga xam ne ñëw indi ndokkeelu président ba mu jóge ñooñu nag dañ leen di teral du ñuy rey comme ni nga xam ne noonu la ma sa nekkee ci taarix que ne ar rusul yooyu kenn du leen rey foofu lañu yemoon bi mu leen joxee kado bi léegi nag ñuy dellu léegi bi ñuy dellu ana nan la dee ñu ne fa xarajaa min indihi xatta qadima ala baadaama fa axbarahu alxabar gaay yi baadaam yónni woon buuru yaman ñu daldi jóge ci aleyhi salaatu wassalaam madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ba ni ñuy delloo ci yonent bi aleyhi yaman ca baadaam ma leen yónni ci seen buur ba ñu daldi koy nettali li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ne nettali leen ma ko nee leen ko yëgalal leen ko man maa ko wax ne ko Kisra doom jaray na ko ba palaasam bi ko gaay waxee baadaam fa qaala baadaam ne leen wallahi ma hada bi kalaami malik wa inni la ara rajula nabiyan kama yaquul wala yakuunanna maa qad qaal fala in kaana hada xaqaa fa innahu nabiyun mursal wa in lam yakun fa sanara fiihi ra'yanaa Eh, gis nga buur bu am xel njiit bu am xel ak am solo boo xam ne du topp émotion wam moo xam ci côté bu neex wala côté bu naqari tout le temps day revenir ci xelam ni mu amee solo xoolal baadaam li mu wax malikul yaman bi nga xam ne moo fi toogal kisraa yi bi ko gaa yi ne mi la yónni mi la yónni fan yii ne la ngi jëli li ko kële ba nga yónni fa ñaar ñii ñëw nee nañu ka nga wax ñu jëli leen nee na ka koy ka yónni yow dee na baadaam di malakul yaman ne leen hmm loolu ñu ne waaw mu ne wallaahi maa ngi wat ci yàlla man baadaam ma bi kalaami malik lii mu wax du du du waxi buur de bu dee ne Kisra dafa foog ne moom ab buur la buy buy wootewu kese buy wootewu kepp bëgg ñu ko topp moo tax mu koy yónni lettre naan ko gëm ma ci du buur de lii ndax lii du waxu buur lii du waxu buur buur moom day fexe di seet ba settantal mbir yi ndax arab kii fa mu nekk ca Médina ak Kisra fa mu nekk fële ca madaa inu Kisra ca ca Iran mu ñëw wax lii non loolu day loolu daal euh, loolu day wane ne kii du lii du waxu buur de ne bu doon buur day yónni ñu vérifier mbir yi inna hada maa hada wallahi maa hada bi kalaami malik wat naa ci yàlla lii du waxu buur wa inni la ara mu ne man nag man baadaam daal yaakaar naa ne waa ji li ma yaakaar te foog mooy ne góor gii ma leen yónni woon da ngeen jóge ca moom di alayhi salaatu wasalaam nabiyan yaakaar naa ne yonent la de loolu daal man laa gis man man baadaam kama yaqulu comme ni mu koy wootee ci boppam ne yonent la kii man loolu laa jàpp man baadaam maliku yaman te wala yakoonanna maa qad qaal te man gëm naa te gis naa ne gis nga li mu wax noonu la deme ah noonu la deme en tout cas loolu man mooy sama opinion waaye il faut rester prudent parce que mu ngi mel ni tey nga imaginer jamono joo xam ne téléphone amul tele amul avion amul dara amul nit nekk Sénégal ne la buuru Suède dee na démb ci guddi la dee te ki ko rey doomam moo ko assassiné yow nga xool entre senegal ak Suède ni ni ni mu soree nga ne bay loolu bato ngay jël walla gaal joowa joowa joowa joow ñu def ay weer boobu dinañ def weer boobu mooy wala ay semaine semaine door faa àgg waa ji nañu buuru seen deena te amul SMS amul téléphone amul dara amul télégraphe dara amul loolu na noonu la mais mu ne man daal sama opinion jàpp naa ne li mu wax noonu la de waaye malgré tout daal nañu vérifier fa fala in kaana hada xaqan bu ñu vérifier nag li mu wax deme noonu mooy Kisra mi ma Kisra suñu buur bi moo dee dee na kon nag bu boobaa dañuy xam ne fay innahu nabiyyun mursalan kon seydinaa Muhammad mii sallallahu alayhi wa sallam moom kat nabiyun yonent la mursalun ku yàlla yónni la waaye wa in lam yakun bu ñu vérifier li mu wax demewul noonu fa sanara fiihi ra'yanaa dinañ xool ay mbiram nan lañ koy lijjantee mu ne falam yanshaba zaamu an qadima alayhi kitaabu shayraway amma ba'd fa inni qad qataltu kisra walam aqtulhu illaa ghadaban li faaris lima kaana istaxalla min qatli ashraafihim wa naxrihim fi zuxurihim fa idaa jaa'aka kitaabi haadaa fa xud li taa'ata mimman qibalak wantaliq ila rajuli alladi kaana kisraa qad kataba fiihi falaa tuhijhu xattaa ya'tiyaka amri bi waaw nee na moom daal yëguñu fa lañ ne bi biñ nee noon day temps quelque temps rek laata ñoom ñuy am possibilité wu dem daldi eh, eh, eh, vérifier ji léegi lettre lettre Shayrawayhi muy doomu Kisra bi rey Kisra ji bi rey baay ji lettre am dikkal ki nga xam ne mooy mooy maliku yaman ndax lool la mooy ku nekk ndax du comme suñu nguur yi xam nga boo gisee gaa yi coup d'état genre euh, yenn militaires yi nga xam ne dañuy dañuy coup d'état bu ñu coup d'état yi dañuy fexe dëkk bi yépp bu bu fenn am dissidence gouverneur yépp nag ñépp d'accord ci ne ñoom léegi ñoo fi ne diw ne watu fi voilà ndax bu amee kuy bañ rek ne man je ne le reconnais pas loolu day indi problème moo tax dañuy faire le tout ngir yëgal nag waa dëkk moo tax da gis point d'information yi lañuy njëkk a jël muy télé yeeg rajo yi la ñuy njëkk a nangu ngir mën a passer seeni seeni seeni seeni seeni message gëm xamal dëkk bi ne nag léegi man maa fi ne ka woon neewi newatu fi man maa fi ne waaw léegi nag bi mu waxee loolu kon ci bi kon ko lay demee mu daldi yónnee mu daldi yónnee li nga xamante ne nii mooy lettre ci province yi ngir yëgal leen ne Kisra ibn Hurmuz newatu fi man shayra wayhima fi mu daldi koy bind kon bokk ci baadam daldi jot moom mi too moom mi ko toogaloon Yaman daldi jot li nga xam ne mooy wàllam ci lettre yooyu mu ngi koy wax ci biir na ko amma band mooy léegi salutation d'usage bu ginnaaw loolu mu ne fa inni qad qataltu kisra man shayra way yow baadin malikul yaman toogal fi perse l'empire perse boo jotee boo jotee li nga xamante ne mooy suñu suñu sama lettre xamal ne man kat rey naa Kisra walam aqtultu aqtulhu illaa ghadaban li Faris bu ma ko reyee nag du dama ko rey parce que man affaire personnelle la non dama ko rey parce que dama li li li dal Perse yi sous son laa nangootul laa mer sama mer yépp c'est pour la la le peuple perse comme ni ko gaa wax xam nga discours bi moom la gars yi yàgg tenir léegi dëgg la am du dëgg nag loolu après ça dépend quoi ci jëfu waa ji après est-ce que loolu day wane ne dëgg la mooy dañuy ñëw jële fi nguur ne parce que ñii da doon opprimer il ne bu dee suñu pays yi nga xam ne pays njallaxaan la il na respectait pas les droits de l'homme il foulait les droits de l'homme au sol léegi nag ñun dañoo ñëw ngir rétablir l'ordre démocratique waxi caaxaan yooyu nga xam ne moom la yenn militaires yi nga xam ne ñoom ñoo gën a yépp xoolal ma Morsi rek fële fañ ko fa jëlee waaja fa toog waxi caaxaan yim ne moo ko fa indi gaaya ko doon jàppalekat ñu bari ci peuple bi mujj gi nuñ mujje ñu bari ñi ko doon jàppale ñu bari ci ñoom ak blogueurs yi newoon ci internet beeg di kii di xeex morseeg gaa yooyu yépp ci gënoon a siiw la njëkk dugal ci kaso bi parce que nee na da ko day wax ci régime lu dul noonu ba gaa yi léegi manifestation yañ doon def ba Moubarak jóge fa sax ñemeetuñu répression policière boo xam ne bu bu bu tar daal di dal ci ñoom ba yenn journalistes yi ñemeetuñoo wax ku wet di laaj ko journaliste Al Jazeera yàgg gaa yoo léegi mooy pourtant lam doon wax naan Morsi day rey ay manifestation ay manifestant di leen tëj ci yoon ba pare collaborer ak l'ennemi l'ennemi muy wax kat musulman la c'est que <laughs> léegi ci kaw loolu mu ne moo taxoon mu mu daal ñu daal di ko fiy jële na nangu euh, daal di dëggal daal di faj li nga xam ne mooy revendication yi gars yi manifester fii ci place Tahrir sinon dans quelque heures wala dans quelques jours ma jële ko fi mais ba mu ko fi jëlee ñaroon manifester yàgg na mujj nañu yend fii fii nadamin azim ñu nekk nag ci rucc gu mag a mag a mag ndax xam nañ ne sawaay léegi moom ku yëngum roq sa ndigg voilà loolu la mooy da ngay dàq loo xaman mooy lool discours yooyu la ñuy tenir dama ko fee jële ngir lii parce que da leen doon opprimer far mu ñëw dàq mën a opprimer kuy opprimer allahu akbar allahu akbar kii tamit loolu la wax léegi wax naa la nag kantaa dëgg la loolu beneen affaire la mooy loolu li muy jëf après hein loolu lañuy xool loolu mooy E, feeñal est-ce doon wax dëgg la walla déet kon mu ne boo jotee sama lettre bi yow baadaam xamal ne fa inni qataltu Kisra rey naa Kisra faat naa sama bàyyi Kisra mi fi newoon faat naa ko man Shayrawi waaye bu ma ko reyee walam aqtulhu illaa ghadaban li Faris dama meral ngir waa Faris peuple perse bi ndax lan moo tax ma daldi jël nguur gi rey ko lima kaana staxalla min qatli ashraafihim ndax li nga xam ne moom la leen doon def di opprimer daganal mais di rey ci seen kilifa yi mais ku ko neexul rek wala ku mu mere daldi lay faat xam nga parce que nag façon nguur yi dañuy am vie de mort droit vie wala mort ci bakkanu ku ne ñoom noonu lañ ko jàppe te noonu lañ koy defe ñoom moom jàpp lañu dog sa bopp publiquement benn la benn la am na nag ñoo xam ne euh, information yi nag bu bu bu bu dee dafa dafa vérifié yu dafa vérifié wu waaw mais am na peuple yoo xam ne comme peuple occidentaux yi su seen gouvernement yi bu ñu meroog benn dëkk dëkk boo xam ne amuñu fa accès manuñu faa def lu leen neex comme niñ koy defee ñun suñu pays africain yi nga xam ne suñu lépp daanaka ñoo ko yor suñu monnaie franc CFA bi kan moo ko yor France a ko yor moo yor suñu bourse te ku yor ku ku la ëmbal sa sànqal ëmbal la sa kersa moo tax ñemewu ñoo def dara xalaatuñu ko sax pays bu nekk ci pays ex-colonisé yi nga gis ku ci am problème rek que le colonisé woon mooy ñëw waaw bu seeraale woon amee problème ñu ngi xaar ñan anglais yi Gambie ñu ngi xalaat anglais yi waaye Gambie ak sénégalais yi nga xam ne ñoom xaw ma dañoo di seen nguur yi di gérer ba léegi li tax Gambie bokkul ci Sénégal <laughs> gis euh, façon gis gi ñuy gisee Gam euh, président Gambie comme si sénégalais sénégal euh, Sénégal tuteuru Gambie la war a doon alors que waa comme que yéen a d'accord tey ci ni ko coloniser colonisateur yi dagge woon mais baleen leen sont libres non <laughs> ñun comme que nag ñoom ñoom dëkk bu ñu mënula def ni ñuy def ci suñu pays yee nga xam na du pays daa lañ fa bëggee am secteur économie yépp économie bi yépp ñoo ko yor ay total fépp lañ yor ñoomin Touba gaz moom bu dee ci côté station yi sànni nañ leen fële mooy yooyu lu garaaw la ndax lan parce que dangaa amul autonomie gars yi ñoo la moom réew nag moo xam ne moo tax réew yu mel noonu nag dañ leen di tagg surtout bu ñu fexee def ay élections yoo xam ne triche bi du garaaw quoi wala moom c'est pas kii quoi grawul yooyu dañ leen di tagg c'est un pays démocratique c'est un exemple pour les autres pays tout ça c'est des des wax yoo xam ne amul njariñ ñun nag dañuy jàpp yooyu wax yooyu occidentaux yi di wax yónnee ñu ay observateurs yoo xam ne nee nañ ñooy saytu élection yi hada aarun wa naarun wa shanaar loolu loolu gàcce la waroon a doon amul benn pays occident yow France dina am élection ñu naan yónni leen ay émissaires wala gaa yoo xam des observateurs ñu dem saytu ji li nga xam ne mooy élection yi du am mais lool côté boobu xam nga lool lool ak ak kii la lu garaaw la dafa waroon nekk loo xam ne rusloo ñépp mais beneen côté bi lan moo tax tamit loolu mën a am mooy gaa yi tamit wóoruwuñ wóoruñu suñu pays yi wóoruñu comme que boo jiitee yaay yor lépp élection yi lépp yaa ciy teg sa loxo mbir yi transparence du ci am mais <laughs> gaa yi ci biti gaa yi nekk ci opposition bi duñ la wóor ba dañu naan non non non il faut moom ay observateur yoo xam ne occidentaux la ñuy doon ay pays africains yi union africain yi wóorul yi moom c'est parce que observateur yu jóge ci beneen pays nguur googoo koy désigner boo moywul léegi nag ñun dañoo bëgg ñu nekk ay tubaab ay xonq nopp voilà bu ko defee ñoom moom bu ñu waxee ñu xam ne mbir yi leer na ndax tamit mooy toor bi c'est c'est partagé suñu côté mooy wóoruñu waaye tamit la fekk nga ñàkk wóor ñàkk ngeen nekk ci lool ba ñu leen di yéen kay amu ngeen indépendance ndax manu ngeen a sax organiser élection yu jaar yoon boo xam ne ñi ëpp ci réew mi dinañ ci d'accord mooy pays yooyu noonu ñuy joxe exemple naan sont des pays démocratiques mooy pays yi nga xamante ne ñoom dañ leen a noot ñoo yor lépp di fa def lu leen neex seen président yi sax bala ñoo am lu leen neex ñu ñëw seet ci kilifa gi kilifa gi mooy le président français wala euh, fële premier ministre britannique wala président des États-Unis wala le premier ministre allemand yu mel noonu fokk ñu dem gisi leen topp ci G7 yi nga xam ne benn pays africain bokku ci kuñ ci invité nag nga koy góondee yeneen pays pauvres yi ci des te yow invité d'honneur kese nga wala dañ la cee boole ngir benn question ci question yi war a traiter nga foog ne lenn nga ci ta doo lenn dañ la fay indi rek ngir photo bi gën ñu mën a ne boo gaa yi nag nekkuñ seen biir rek ndax def nañ ñoom diw participer te xam nga ne ñoom participer dara ci poto final bi rek lañ leen teg ñu jàpp ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo gañe kubba te gañewuñu lenn pays bépp boo xam ne mën nañoo def ci yow yooyu am ci yooyu dañ lay tagg waaye pays boo xam ne mënuñoo am ci loolu dañ lay dénigrer nga am fulla comme Corée du Nord gars yi dañ lay dénigrer ne waaye leer na ko ne fii moom affaire doole la te nag loolu du léegi de affaire àddina bi noonu la ma samel gis nga diplomatie boo xamante ne àndul ak doole moom bi yeboo nga tëri demal nga tëddi gis nga li Kim Jong Il li wax ne waa ji fii Kim Jong Un bokk ne fii mu ne léegi suñu rapport de force ak les États-Unis équilibré ndax buñ amee bombe nucléaire ci lañ ñuy commencer considérer wax na dëgg wax na dëgg de pays ya ko fi amul woon yépp di di jaay dara ñoom Kadhafi nii dañ leen fay buub jële leen Libye gii Kadhafi ba muy kii dañ ko fi jële parce que amul dara waaw lool la rek fële gars yi ku fi kii ñu buub la jële Saddam ñu jële ko fi parce que ba ñuy loon noonu wax naan am na arme de destruction massive ñoo la gënoon a xam ne loolu amul te jamono yooyu bàyyi waa jii mu ngi woon Corée yu noor doon wax ne moom am na ko mais faalewuñu ko ndax kooku yitteelu leen waaye leen yitteel mooy lislaam day leen di déranger pays jullit ñoom nañ leen di saccager ñuy nekk ci ci ci ci ci dépendance tout le temps mais sauf boo bu ñu amul nag ci yow loolu dañ lay dénigrer moo tax ñu naan waa ji euh, que ne euh, waayu Corée du yi xale bi ndax trente-cinq ans la am waaye mooy kilifa ga lu ngeen bëgg léegi ñu jiite réew yi lool ah Macron mi trente-neuf ans la am président Macron trente-neuf la am presque génération wu euh, sorewuñu génération presque benn lañu presque benn lañu. mooy ñi yor nguur yi mooy léegi loolu la ñi am trente-cinq yi jëm trente quarante ñoo ñoo yor nguur yi léegi ci àddina bi yow nag boo fi toogee yow l'africain am cinquante ans jàpp ne xale nga ba léegi loolu mooy sa ñàkk xel ak sa ñàkk yeewu ñi jiite réew yi léegi ñu ñoo xamante ni bul jàpp paa yoo xam ne yu dem ba dikk genre Trump gi déet Obama wa ngee doonu loon mag bi muy nekk président 2009 xaw ma kon nag affaire yi loolu la si bu ñu amoon nag yow ci yow manu ci yow dara li ñu bëgg doo leen ko may ñu koy def dañ lay dénigrer ñu ngi naan nijaay ji dafa rey nijaay ji sànnee ko boole ko ay meute de chien ay xaj yu bari la leen booleel ñu ñu ñu daal di koy ñu daal di koy lekk bam jeex ñenn ñi da leen dóor bal ñenn ñi ab kano ci da leen dugal fi ñuy tiire kano yu boom loolu nag ñoom nan lañ ko xame réew moom xam ne Corée du Nord ñoom ci seen bopp bañ nañ ba di ko xamal seen bopp ne xamuñu ci dara vraiment c'est un pays boo xam ne amuñu ci benn information mais léegi ba ci seen missile yi ñuy tiire xamuñu ci lenn moom daal il faut ñu tiire ko ba mu ne dël ñu mesurer euh, quantité kii bi puissance bi ngir ne ah lii la war a doon lu dul lu ci ñoom luñ ci waxal seen bopp xamuñu ko mais nan nga mën a waxee ne kooku dafa rey nijaay ji boole kook ay xaj parce que c'est c'est pour dénigrer c'est pour dénigrer voilà euh, euh, gars yi nag mooy nguur yi lool la nguur yeeg ñii coup d'état foo dem ci àddina bi moom loolu dafa yàgg de du léegi waa ji ne Shayrawayhi mi mu ne boo gisee ma ray kii mooy liñ na dane gars yi Kisra dama meral ngir ndax man dama ko rey parce que li ma gis muy def le peuple il il opprime le peuple il opprimait le peuple fi wa qatli ashrafihim di rey ñi nga xam ne ñooy ñooy seen seen sang yi waaw ba pare di leen lakk di leen sonal hein kon nag bu la sama sama lettre bi dikkalee yow baadam bi ma toogal mi ko toogal moom toogal l'empire perse du moom nga fi toogal empire perse nga fi toogal foofu ci yama bu la sama lettre bi boo ko jotee fa xud liya taata mimman qibalak nag ma jëlal allégeance ñépp ñi nga xam ne ñoom nga diriger côté arab yi fii yépp ñi nga xam ne ci suñu autorité sa autorité la nekk nga toogal ñu fi ñun ñoom ñépp yëgal leen ne looloo xew na ñoom ñépp léegi nañ ma topp man waaw wantaliq ila rajul mu ne ko nag bul yem foofu demal ci ka nga xam ne moom la Kisra yónnee woon muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki ko joxoon lettre bi mu xotti ko devant tout le monde mer waneeg meram ci dëkk bi di furfuri kooku noonoole la mu yónnee woon ne nga dem fa kooku noonu mu ne ko kooku demal ci moom falaa tuhijhu xatta yatiyaka amri fii bu ko bu ko mooy mooy bu ko brusquer bu ko def lenn bàyyi ko noonu moom bu ko laal bul def ak moom dara bàyyi ko comme si rien n'était ba ni ma lay joxee ndigal gu bees kàntaa la sama baay waxoon loolu bu ko def wantaliq ila rajuli alladi kaana kisra qad kataba fii falaa tuhiju xataa yatiyaka amri fii mu ne ko doxal kon ci moom ka nga xam ne kisra sama baay moom la bindoon ngir nga def ko la mu waxoon nga gaaw indi ko wala nga rayal ko ko loo kooku noonu laa la ne bu ci def dara bu ko def dara nga xaar ba sama ndigal daldi lay dikkal loolu moo ne woon ci lettre Shayrawayhi di doomu Kisra bi nga xam ne moo rey qatala Kisra abaahu Kisra li yakuna huwa al Kisra al jadid ngir mu nekk le nouveau Kisra le roi été assassiné vive le roi mu ne fa lamma intaha kitaabu Shayrawayhi ila Baadham qaala inna hadha ar-rajula la rasul fa aslama wa aslamatil abnaa'u min farisa man kaana minhum bil yaman baadaam bi mu jotee lettre Shayrawayhi le nouveau Kisra mu ne yàq kon wa kii li mu wax dëgg la man kay ni ma ko fooge woon la demee non inna hadha rajul la rasul kii nii yonent la kii moom prophète la yàlla ko yónnee kon nag man ni may def mu daal di tuub ci saa si nekk jullit waaw fa aslama wa aslamatil am na min faris ñi nga xam ne ay perse lañ yoo xam ne yaman lañ ne woon mimman kaana minhum bil yaman ndax loola la mooy pays yi nga xam ne dañuy dominer xoola xoola ndax pour nga comprendre affaire bi xam nga instant bi ñu def ay ay état soi-disant état euh, l'état malien l'état kii l'état français l'état mooy loolu mais pour nga comprendre lii da ngay dem da ngay am esprit temps colonisateur yi mooy ne France lampiir l'empire qui euh, français mooy Sénégal Mali euh, Congo Brazzaville Vietnam ay fële Nouvelle-Calédonie ak euh, Martinique ñoom kële ka ca des ñoom Haïti bu ci nekk ci yooyu boo fa demee administration bi temps yi ñi ko yor mooy ay tubaab lañuy doon voilà ay français lañuy doon peuple bi ay noir yu ñun kukku lañu mais ñi jiite mbir yi ay noir la ñoo xam ne dañuy la ñuy doon ut ci ci noir yi nga xam dañ leen di fexe xamal leen quelques bind rudimentaire lu rudimentaire ci bind français ñooñu ñoo doon les fonctionnaires mais ñooñu doonu ñoon fonctionnaire comme muu fonctionnaire léegi non ñooñu ay lii lañ tuddoon lan lañ leen doon woowee ñi nga xam ne dañ doon jàppale gars yi rek ci liggéey bi euh, euh, léegi ñu leen di jox salaire yoo xam ne nag bon temps yooyu lu rëy la woon ñoom ñoo doon ay ay boss lañ doon doon ci seen jamono jooju te ñu la doon fay c'était dérisoire par rapport ak la métropole mais quand même loolu lu rëy la woon foofu la mooy loo ngay xalaat mooy ne gars yi boo jiitee yooyu comme l'empire colonial français. fu nekk nu empire bi sori sori dina am ñoo xam ne ay français lañ ay tubaab yoo xam ne ñooy nekk ci les arcanes du pouvoir ci nga xam ne pouvoir de décision bi ñoom ñoo ko yor am nag ñoo xam ne dañ leen ciy boole ci waa dëkk bi ngir tamit man a man leena gars yi bañ di mer tout le temps dina révolte tout le temps perse yi nag ñoom yaman daa am ñoo xam ne tamit comme que foofu seen cërit ñoo fay seen oto seen autorité moo ñëwoon ba foofu baadaam toogal leen fa baadaam dafa ay perse yu bari yoo xam ne dañ ko faa nekk dañ fa nekkoon ak moom mu ne ñooñ ñépp tuub non seulement le roi baadaam tuub mais gaa yi tuub gaa yi tuub perse ya fa newoon daldi tuub mu ne waqad qaala Badawayhi Badawayhi moo doon bindkatu Badam bi moo doon son homme de confiance moo doon son bras droit bi mu yónnoon ci yonent bi alayhi salaatu salaam xurxura Badawayhi bi mu ñëwee bokk na ci li mu waxoon Badam ne ko maa kallamtu ahadan ahyaba indi minhu nee baadawe yi bi muy ñëwee di rendre compte jóge ci yonent mi wax ko ne ko nee na Kisra na de après bi affaire yi yëpp xëy mu ne ko gis nga nag masuma wax ak kenn man baadawe yi li may xam pouvoir xam nitu pouvoir yépp masuma wax ak nit koo xam ne bi may wax ak moom li ma yëg li ma yëg masuma taxaw ak nit di ko wax yëg loolu hëy ba gi charisme gi mu yonent ma lay saab saab àndal tax na ma yëg loo xam ne bi may wax ak moom masuma taxaw ak mbindeef ak loo kawe kawe kawe nekkal l'empereur de tous les empereurs même xay Kisra masuma ba may wax ak bu may wax ak moom masuma yëg loolu ah. kon loolu mooy li nga xamante ne mooy lettre wu yeneen time alay saar saam bi mu yónni Kisra ak fi mujje kon Kisra ma doon wax yeneen time alay saar saam ni allahuma mazziq mulka yàlla nga xotti nguuram walla buur yàlla xotti na ko jaarale ko ci loxoy doomam imaam al-Waaqidi nag raxmatullah alayhi nee na Kisra wa kaana qatlu Kisra ala yaday ibnihi Shayrawayh laylata thulatha li ashri layaalin madayna min jumaada al ula min sanati sab'in min al hijra eh, imaam al-Waaqidi rahimahullah comme ni ko imaam eh, at-Tabari daal dendee ci taariixam nee na imaam al-Waaqidi de nee na eh, Kisra ko faat doom ji di Shayrawayhi mu ngi ko faat guddik Euh, mardi li ashri layaalin dix jours yoo xam ne ñoo paase mooy le dix ci jumaadal ula ci septième année bi ci kàddaa yonent mi alayhi salaatu wassalaam li sitti sa'atin madat minha six heures weesu na ci jour boobu loolu la imaam al-Waaqidi wax waaye xam nga lima fi al-Waaqidi min qawl loolu xam nga malgré loolu li nga xam ne moo nekk ci al-Waaqidi ci wax mooy ne matruk la eh. kon loolu la eh, kon léegi loolu mooy ci am na yeneen kii lu jëm ci wàllu Kisra ak yooyu mais loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li jëmoon ci lettre Kisra bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon yónni ki nga xam ne mooy Kisra ibnu Hurmuz di azimul fursi ak li nga xam ne loolu la tontu ak la ko ca dal ginnaaw loolu nag kon ki mu ko joxoon lettre bi moo doon sayyidina Abdullah ibn Hudhaafata as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ñu ngi woon ci tarjamaam ba léegi moom sayyidina Abdullah ibn Hudhaafa as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhu ah moom Euh, Seydina Abdallah ibn Xudaafa ginnaaw kon kon moom ci moom moo yoroon leetre bi jox ko azimu al mu daal di koy jox Kisra ba lii lépp daal li ciy xew moom yeneen ci maaley saa saa mas na ko yónnee ci benn dafa newoon nag koo xam ne ku ku ku bari woon kii la mooy mooy ku drôle la woon mooy nit la liñ naan waa ji ak dafa saf xorom quoi moom ci ñooñu la bokkoon moo tax euh, kii dafa solo imaam Ahmad ci musnad bi na ko noon imaam Ibn Maaja solo na ko ak imaam Ibn Xuzayma imaamul imaam Ibn Hibbaan solo na ko daal di wéral xadiis bi euh, imaam al-Busayri neena na isnaaduhu saxiix imaam alxaakim soloo na ko imaam al buxaari junju na ko ci saxiix bi ah, mu ne baabu sariyatu abdullah ibnu xudaafa sahmi te loolu waxoon nañu ko mooy lañu doon wax ba ne ah, mais duñu ko duñ ci ñëw bi ñuy gis sariya yiñ doon gis ci fan yële ñu ne woon mais sariya bii duñ ci ñëw tax gisuñu imaam al-Bayhaqi malgré da koo tudd fii mais ku mel ni imaam al-Waaqidi da ne woon sariya bi ci neuvième année bi la amoon looloo taxoon ñu ne dañuy bàyyi ba foofu muy sariyatu Seydina Abdallah ibn Hudhafa as-Sahmi radiyallahu anhu boo demee ci tabaqaatu ibn Sa'd siiratu ibn Hisham duñ fa fekk kii lii nii imaam muslim ibn al-Hajjaaj daldi nay solo xadis boo xam ne ci seydna abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhu wa arda ak imaam imaam al-Buxaari mu ne aaya bi naan atiicu allaha wa atiicu rasula wa ulil amri minkum mu ne nazalat fi abdullah ibn xudaafa ibn qays ibn adi id bacasa id bacasahu rasulu annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi sariya mu ne lool mu ngi wàcc ci aaya boobu atiiwu llaha yéen ñi gëm yàlla atiiwu llaha topp leen yàlla yaa ayyuha alladhina amanu atiiwu llaha wa atiiwu rasul da ngeen topp yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba ulil amri ak ñi nga xam ne ñooy boroomi ndigal minkum bokk ci yéen ñi nga xam ne ñu leen a jox ñu jiite leen seen njiit yi imaam abdallah ibn abbas ne mu ngi wàcc seydina abdallah ibn xudaafa ibn qays ibn adi as-sahmi radiyallahu taala am léegi xadis bi ñuy wax léegi nga ne mais xadis bi lan la wax euh, euh, ndax euh, moom lañ na bon nañu wax li xadis bi xadis bi dane kii yonent mi aleyhi salaatu dafa yónni ab sariya boo xam ne alqama ibn muha mujazir ibn mujaziz ibn mujaziz maanaam mujazir ibn mujazir moom moo ko moo ko jiite woon te buntu buntu bi seydina imaam al buxaari da dafa def baabu sariyati abdullah ibn xudaafa sahmi wa alqama ibn mujaziz al mudliji yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dog ko yónni daf ko yebal cib sariya boo xam ne armée boo xam ne mooy moom aleyhi salaatu wasalaam du dem mu jiitaloon ci alqama ibn mujaziz xadiis bi seydna abu sa'id al-xudri moo ko nettali nee na man ci ñoom laa bokkoon mu ne bi ñu génnee xatta ida kunna bi ba'd at-tariq ista'danahu ta'ifa bi ñu génnee jóge ci yonent mi alayhi di dem ci sariya boobu ci armée boobu ci xare boobu ñu dem ba àgg ci lenn ci yoon bi mooy cours de am benn mbooloo ci ci ci armée bi dal di koy ñaan ndigal mu daldi leen jox ndigal léegi ñooñu nag mu jox ndigal ah, mu ne mu daldi wa Abdallah ibn Hudhafa mu jiite leen mu ne wa kaana min ahli badrin moom ci waa ahlu badr la bokkoon mooy fekk woon na badar moom seydna Abdallah ibn Hudhafa as radiyallahu anhu comme ñi nga xamante ne noonu lañu ko waxe woon mu ne nag wa kaanat fiihi du'aaba seydna abu sa'id al-xudri radiyallahu anhu mu ne mais nag moom dafa newoon koo xam ne ak drôle mooy dafa reetaanlu woon voilà du'aaba mooy koo xam ne bu doon tey dañ naan ko xaw a nekk farceur la woon des fois day day def luy reetaanloo waat <laughs> léegi mu ne fii naa lenn ci lu mel ni mooy léeg-léeg day reetaan loo waate quoi mu ne fii naa fa naa nahnu fi tariq nee na bi ñuy dox noonu nekk ci yoon wi fa aw awqadal qawmu naaran yastaluuna biha léegi nit ñi taal mu sedd ñu taal ñu taal aw ab taal di ci jaaru mu ne wa yasna'una alayha sani'an lahum ñuy def ci taal bi mooy xam naa ñuy am luñ ciy togg am daal ciy def loo xam ne pour ñoom la id qaala léegi nag moom abdallah comme que euh, euh, mooy mbooloo moomu alqama jox na leen digal kën ñoom mbooloo moom moom mu jiiti leen radiyallahu anhuma gaa yi taalub taal di jaaroo ko am lu ñuy def ci taal bi togg amaana wala di tàngal dara id qaala mu ne leen alaysa li aleykum as-sam'u wat mu ne leen est-ce que awma ci yéen ngeen topp ma te may dégg li dégg li may wax tey topp li nga xamante ne moom laa leen di digal comme ni yonent bi alayhi salaatu salaam wax man ata'ani ku ma topp ndax loolu yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax man ata'a amiri faqad ata'ani wa man 'asa amiri faqad 'asani yonent bi alayhi salaatu salaam nee na man képp koo xam ne maa ko teg mu jiite leen ku ko moy ku ko topp man nga topp moom nga topp ma benn la waman asaawu ku ko moy nag mooy bu déglee nga ne defoo mook man alayhi salaatu wasallam man la woon defal nga bañ benn la léegi kon mu ne ne alaysa li aleykum as kon nag ginnaaw bi nga xamante ni lii lépp yéen jàng ngeen ko ci yonent mi alayhi salaatu wasallam moom nag waxul lii xadiis bi man maa ko ci dugal ne loolu pour leeral lii ne yonent mi boo gisee mu wax lii ne est-ce que awma ci yéen droit ngeen topp ma ak dégg ak topp ñu ne waaw mooy ñoom dañoo xamoon loolu ci yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ne leen nag biñ ne waaw fa inni anzimu aleykum bi xaqi wa taa'ati illaa tawaasabtum fi haadihi naar nee na léegi nag ginnaaw ba ngeen xamee ne man ngeen war a déggal di ma topp dogu naa ci seen kaw ci àq bi ngeen ma amal muy ngeen may dégg di ma topp ngeen sànni seen bopp ci safara si sii ngeen taal na ngeen ci dugg léegi neena am ay nit ñoo xam ne fa qaama naasun fatahajjazu xatta ida danna annahum waaqicuuna fiiha qaala amsiku am ñoo xam ne bi mu waxee loolu ñu jóg defaraat seen yére yi takkaat ko ba mu gën dëgër ngir bëgg cee dugg nee na ba dem ba ciy bëgg dugg mu xam ne eh ñii fawuñ dañuy ci biir lañ jëm mu neen amsiku taxaw leen bu kenn dugg innama kuntu adhaku maakum mu ne leen dama doon dama doon kafa gi yéen rek yéen ma leen di kii rek ngeen nar taal seen bopp ni waru ngeen wu bu leen dugg non bu leen dugg <laughs> mu ne fa lamma qadimu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dakaru lahu dhalik fa ko yonente bi alayhi nettali ko ni mu demee mu ne leen képp ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp képp ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp mooy loolu la loolu lañ doon wax doon nañ ko wax fan yee këne affaire yi moom dara euh, ab sëriñ ak ab wàllu lu man di doon bu la naree digal loo xam ne mooy yàlla gu leer la da bañ ndax li wax ndax xadiis bu mel nii Seydina Ali ibn Abi Taalib na ko mu nekk sax Sahih Imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mais tuddul foofu tuddul tur te tamit waxul woon ne waa ji day kaf foofu moom waa ji kaful kooku dafa meroon mer gu tara tara tara tar moom dafa newoon koo xam ne mer yu tar la am bi mu jiite yonent ko mu jiite mais mu mer bi mu demee mu mer xaw ma lu ñu def wala lu ko dal mu mer mer gu tar. ne gaa yi taal leenub taal ñu taal mun a dugg leen ci ba ñenn ñi dem ba ciy dugg ñenn ñi xalaataan ne mais ñun après ñu xalaataan ne mais ñun dañoo ñëw ci yonent mi alayhi salaatu salaam dugg ci l'islam ndax ndaw safara léegi nan la ñuy ñëw fii ñu naan ñu dugg leen ci safara si après defuñu ko quoi après entre temps mer gi giif mooy meratul après bon liñ demee ñibbi si wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne bu ñu ci duggoon bu ñu ci duggoon wat naa ci yàlla bu ñu duggoon ci safara si dootuñ ci génn. mooy safara lañuy teere te duñu ci génn innama taatu fil ma'ruf ne leen dëgg-dëgg toppaate buy am ci njekk lay doon ci lu baax ngay toppaate bu la kenn dugal ci giraawaay bañal loolu nag lañu ci ma lay saatu saam wax léegi moo tax loolu mooy li gën a dëgër fopp ci wax yi këne walla yu bu la digalee doo xam ne ci biti nii lii moom leer na yow lii moom lu yonent ma lay saatu saam xaramal la dangay bañ di nga alkook fen nga dul alko ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam moo ne man amarakum ku leen digal bi ma'siyatin fala tuti'u ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp non léegi nag dama naan waxu yonent mi aleyhi salaatu salaam la ñuy topp wala waxu keneen bien sûr que waxam lañuy ñuy moo tax bu euh, euh, la bu lay wax ci wax lu tasawuf naan par exemple sëriñ bi da mel ni koo xamante ni ku ñuy néew. néew boo xam ne noon ni néew bi mel ci ki koy sangu noonu nga war a mel ak euh, sëriñ bi dëgg la mooy dangay wommatu al istislaam mooy se bu ñuy wax fii nag mooy sëriñ bu mag sëriñ bu ma kenn wax ay charlatan yu toog fee moo xam ak sant bu man di yor ngeen tudde ko sëriñ te alors que à vrai dire moom charlatan la shaytaan la ab shaytaane la rek boo xam ne bari na mbooloo lekk ya neex na bari na wala yu mel noonu nga foog ne dara la alors que du naa du dara kooku kooku à vrai sax boo seetee li muy wax ak jëf moom duggul moom yéeféer la sax ci ay waxam léeg-léeg ñenn ñi wax yéeféer lay wax te léeg-léeg mu wax loo xam ne amul benn boroom xam-xam boo xam ne bu bu bu bu xam boroom xam nii ci xanafiya yi nii ci shafi'i yi nii ci maalikee yi nii ci xanaabila yi nii ci xeet bi yépp koo xam ne waxul ne ku wax loolu yéefér la kooku wax na raw lool kooku moom bu leen ma déggul mukk may waan ay te moom léegi xam nañu këne manaan sëriñ bu mag sëriñ bu manaan sëriñ bi dañ koo war a toog kooku moom xam nga ne xaaju la tax muy wax kook du du kook du sëriñ du dara ab sëñ la du tus kooku ci yoon bu doon réewum jullit la ray nañ ko bu yàgg ndax dafa nekk yée dafa newoon neewoon ne jullit la moom nañ ko xamoon mu tub tubbi ndax yi nga xam ne dañ koy tuubloo xamal ko mbir yi mu bañ ne way xam naa ko mais sama yoon newu ci kooku dañ ko kooku jaasee lislaam ray na ko bu yàgg kooku kon nan la mën a jiitee ay mbooloo bañ naan sëriñ la li may wax sëriñ bu jara topp mooy par exemple koo xamante ni nii ci sunna la teg tànkam sunnaay yonent bi aleyhi salaatu du ci gis dara lu dul ne lu mu xam ne sunna la ci lay ne kooku lañu wax kooku la ah. mooy koo xam ne alquran ak sunna lay topp kooku lañuy wax kooku la ahlu tasawuf di wax naan sëriñ bi dangay mel ci moom yow taalibe bi comme ni néew bi di mele ak ki koy sang lool la de bu fi kenn jàpp charlatan mu nax la nga ñëw naan damay mel ni néew mu lay wax ay conneries kese nga topp naan dama koy topp parce que bon nee nañu lii lañu wax ma ne même ki ko mat sax bu bu ki mat sëriñ dëgg-dëgg mais nit la des fois mu mu mu am yoo xamante ne nii du da koy tey jamais comme li waxoon du ko tey mukk wali yu du tey ne xam ne lii bàkkaar la mu koy def que ni lii yonent mi alayhi salaam da ko tere mu koy def. loolu du ko def mais nag bu dee ne yow yow li muy def nii yow am nga ci sunna gu leer te moom xamum nga gis ni effectivement soit da koo fàtte wala boo xamul ne lii muy def baaxul yow bu la nee defal léegi yow ni ngay def danga koy leeral lool ne ko ah man de am naa ci xadis comme ni Abdallah wax bu waxoon imaam Maalik te ñu waxoon ko bam naan jàpp kenn du xàll ay tànk ay baaraam ci jàpp kenn du ko def mu ñëw wax ko bàyyi ba ñépp dem mu ñëw ne ko ya yaa imam man kat am naa ci sunna wax ko xadis bi imam Maalik ne ko sa càllale bi baax na de xadis bi maa ngi koy dóor a dégg ginnaaw boobu la imam Maalik di wax waxatul lam doon wax ne kuy jàpp kenn du xàll mais danaan dañuy xàll na xadis sàngam te ki ko jàngal xadis bi taalibeem la moo tax boroom xam-xam wala yu du gis ne lii la ma mi alayhi salaam doon def mu ne du ko def yow nag ci mooy ci jamono yooyu yow waroo ne mu ngi def lii wala mu ngi wax lii man loolu laay def tama xam ne ma lay alayhi salaam wax na lu wuteeg loolu danga ko koy xamal boo ko man en tout cas sur le champ yow moom doo def loolu loolu muy def parce que moom dara du ko ci fekk dara du ko ci fekk ndax xamu ko wala xelam new ci te loolu day manoon na ko xam sax mais jamono ji muy appliqué xelam new ci bul ne nag waa ji moo ko tayli non xaasaahu dépassé na foofu kon nag mbir yi mooy ku la fi nar a digal loo xam ne noo dafa xaram par exemple ku la ñëw ngeen ñëw du dox ànd ak yow yóbbu la ba ci baar bi whisky nekk fee mu ne waa ji jottali ma whisky bële ñaata lay jar mu ne ko vingt euros mu génne vingt euro dox jox ko waa yi di ko jox mu ne la yow jëlal mais da bañ ay mooy sëriñ bi non après dina ko soppi soow ak yooyu yépp dara da ngay bañ même bu ko soppee soow loolu yow loolu loolu après même bu dee dafa soppeeku soow loolu yow yàlla yow yaa nekk ci dëgg da ngay bañ ndax buur yàlla lim ñu àtteloo mooy li feeñ zawahir yi li feeñ li feeñ kese te loolu mooy li feeñ li feeñ mooy kii wiski la mu ngi nii moom la jël ne ma jël ko non du ko jël ak ah, àddeet <laughs> lu dox ndax yonent bi alei satu salaam ki nga xam ne moo koy jënd ki koy transporter ki koy jaay ki koy nal ki yooyu yëpp man duma ko def léegi nag fenn la la manul al boo ko defee fenn dara la la mënalul ndax lan ida man amarakum bi ma'siya fala tuti'uhu yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne ku leen digal mooy yàlla naan sàngara di ko téye sax dafa xaraam bu ko topp nga bañ ne defuma fenn la la dul wàcc ak i teggin mooy ah <laughs> lii de bo man lii moom man ma koo def ndax <laughs> l'islam da koo tere waaw waa a kurusam dagg na ak fenn la daggul loolu daggul kurusi kenn bu doon loolu dagg kurus mooy kurus baaxut waaw bu dee ne yow ak mooy yàlla lañ lay woo nga bañ mooy sa kurus dagg na mais kon kay kurus yi baaxut kon nañ sànni kurus yi amuñu benn njariñ ci kaw loolu bu dee loolu la mais na dagg man moom damaan kon na dagg man sama kurus dagg moo ma gënal fopp téeméeri yoon may def yoo xam ne leer na ma ne yonent ma ne sarsam da koo tere ma koy def pour lan pour garder mon kurus <laughs> moo tax wax yooyu waxi caaxaan la ñi nga gis ñu koy wax yéen nag ñooy caaxaankat yi ñooñu nag jaru ñoo déglu ndaw yonent bi aleyhi salaam mooy sangu ñépp te ku ne ku baax koy topp ku ne à vrai dire toppoo ko moom ngay roy à travers moom danga koy topp parce que moom ni mu coppi conforme ak moom bu ñëwee nag nit nag nit la wootewuñ na ay malaaka lañ dañuy juum duñu juum bu ñu defee loo xam ne lool du lool du dindi dara ci weg giñ leen weg ak fañ leen teg nañ leen fa tege di leen gën a fonk waaye dama dul def lu xaraam ndax moom maa bañ maa bañ ndax innama taa dëgg-dëgg topp fii maaruuf ci ci ci lu baax lay doog ci njekk ku fi ñëwoon sëriñ bu fi ñëwoon nga am ñeenti soxna mu nar laa mayut juróomeel dangay bañ da ngay bañ ah. amul hé eh, kii sëriñ bee ma ko may non da mu ne la gardeel sa ñeent yi nga yor ma tegal la ci juróom même bu dee doomam jum juróom da ngay bañ ah <laughs> ma ko def nga ne xanaa kon bokk sëriñ ma fase xanaa lu mel mu ne ñoom ñépp ngay garder ma dolli la keneen danga naan ko ah loolu nag man duma ko man kon suñu tàqale ko ma ne ko waa ñu tàqale ko ñu tàqale ko <laughs> ñu tax ñu tàqale ko ci dëgg moo ma gënal may ànd ak yow ci caaxaan pourquoi may yor juróomi soxna mu leer na ma dafa xaram ndax lan parce que sëriñ bee may may dooma te nee bu ma wàcc kenn naa leen boolu ñoom ñépp damay bañ te dara du la ci fekk laa wax yow ay xéewal képp ngay am boo continuer ci yooyu def ko ngir yàllaay kese <laughs> daay waaye dinga ko gis de moo tax yooyu dara la dul alak bu la fi kenn tiital Seydina Abdallah ibn Xudaafa ne gaay bu leen non ah, dama doon kaf yéen ngeen doon dugg ci safara si ñu ñëw wax ko yonente mi alayhi salaatu mu ne leen man amarakum bi ma'siyatin ku leen fi digalati ab ku leen duyal mooy yàlla fala tuti'uhu loolu farata la bu ko topp loolu la yonente mi alayhi salaatu ñépp la ko wax waaw ñépp la ko wax moo tax dafa am yoo xam ne jarul laaj digal jarul tamit yenn yi nga xam ne xam nga ko jarul nga naan lu ci sëriñ bi wax mais jaru ko li na yàpp yàpp yu xaraamul yi daa tax da cee jar ut ut ut ndigalu sëriñ bi non loolu xam nga ne innama xarama aleykumul maytatu wa damu lii mayta la ndax da rendi wuñ ko ci yoonu sharia loolu kay xaraam la léegi nag même bu la sëriñ bi ne loolu garaawul wala oustaz bi non yàpp yooyu dagan na ñu ngeen a lekk loolu danga naan man duma ko def kuy lekk nga lekk waaye duma ko def ndax lii la li ghayrillaahi bi wala li nga xam ne lii dañ ko liñ ci tudd tudd ci yàlla wala médd mu ne ma baax na dara newu ci tuddal turu yàlla te lekk ma ne non loolu moom njuumte la ci moom njuumte compréhension la mais mbir mi demewul noonu ndax jullit dina rendi du baax bu doon ne lool kese la kon jullit lu mu rendi mu baax te jullit mën na rendi loo xam ne médd lay doon bu dee tudd ci turu yàlla wala mu tay ko tudd ci turu yàlla ba pare walla mu tudd turu yàlla boole kook leneen keneen nga may wax naan ma waa ji moom amul ahl ba pare koo xam ne ate la mu rendi nga ne ma jëlal baax dama naan la loolu nag manuma ko li ndax man amarakum bi mars yàlla ñu yonent ma lay saab saab waxoon ñun ñépp ñun ñépp wu leen digal mooy yàlla bu leen ko topp Seydina Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu imaam al buxaari raxmatullaa aley dafa solo ci saxiix bi indi na ko ci ñetti bërëb mu ne yonent bi aleyhi dafa masa jul li nga xam ne mooy eh, eh, tisbaar bi jant bi mooy bi nekkee au zénith ba jeng mooy heure tisbaar après bi mu sëlmalee mu yëg ci kaw minbar bi tudd li nga xam ne mooy eh, as mooy bés pénc tudd li nga xam ne mooy bés pénc yawmal qiyaam ak yu raglu ya fa am ak ni muy demee après euh, wax ne avant nag yawmal qiyaam di ñëw yu garaaw affaire yu garaaw dina xew anna bayna yadayha umuran idama yawmal qiyaam yu ñàng ñooy yu màgg te ñàng ñooy xew avant muy agsi ba pare mu ne képp koo xam ne bëgg na ma laaj lu mu ma bëgg laaj na ma ko laaj mu ne fa wallaahi maa ngi wat ci yàlla man aleyhi salaatu wassalaam laa tasaluni an shay'in illaa axbartukum be kenn duma laaj dara lu dul ne dinaa ko ci xabaar tontu ko ci lool maa dumtu fi maqaami haadaa fekk maa ngi ci kaw minbar bi lu waaye mën laaj nag ma laaj lépp laa leen di tontu léegi mu ne Seydina Anas mi doon nettali affaire bi mu ne nag nit ñu bari fa akthara naasul buka nit ñu bari di jooy wa akthara rasulullah an yaqul saluni yeneen ci ma lay saar saam bari tamit lu mu naan saluni laaj leen ma laaj leen ma mais li gën leeral lii booy xadis bi mu indi moom imaam al yi ci kitaabul i'tisaam kitaabul i'tisaam foofu gën na fa leeral li tax yonent mi aleyhi salaatu doon wax lii naan saluni nii saluni nii ndax bi nga xam ne ci wax loolu dafa am ku jóg dañ ko doon laaj laaj yoo xam ne bariwul solo noonu looloo ko merloo woon mooy yow yu rëy yooyu mu ngi xew gaa yi di laaj yoo xamante ne mooy ëpp mooy du ne amul benn solo non non ab saxaaba du laaj lu amul benn solo mooy amoon na solo ci moom ndax Seydina Abdullah déglul lim wax mu ne Seydina Abdullah ibn Hudhafa daal dina yonent bi alayhi salaatu salaam man abi kan mooy sama baay kan mooy sama baay mooy sama baay na lu tudd mu ne ko abuka xudaafa sa baay mooy xudaafa summa aksara an an yaqulu mu bari continuer moom yonent bi alayhi salaatu salaam naan saluni saluni ndax am na ñeneen ñu jóg keneen ku jóg laaj ko leen laaj ko benn laaj keneen jógaat mooy laaj yi bari te laaj yoo xam ne li ñu doon wax muy yowmal qiyaam dafa gën a rëy ak yu garaaw yooyu sauf que am na riwaay yu leeral lan moo tax Seydina Abdullah ibn Hudhafa jóg moom mi nga xam ne saxaaba bu yàgge bu màggee noonu amul dara lu muy laaj ci jamono ji naan kan mooy sama baay am na riwaaya euh, comme bu kii bi bi nekk ci yooyu yëpp euh, kii euh, bu Qataada bi imaam Qataada Euh, rahmatullah alayhi dane seydna abdullah ibn xudaafa euh, li tax mu laaj lool mooy dafa nekkoon koo xam ne gars yi dañ ko doon tooñ ci baayam mooy fu mu meroog fu mu fu mu fu mu fu mu nit dañ naan ko yow mooy comme si dañ koy gëmloo ne ko dañ koo bëgg a wax ne ko yow sa baay bi nga naan moo la jur sax juru la xam nga lool c'est grave xam lool mooy ku nekk na ko imaginer sa bopp foo xulóowee kenn mën a waaye yow toppal na la yow mi nga xam ne kenn xamul sa baay ki nga naan sa baay dalaa juru la sax mooy loolu xam nga ku ku mu daloon ku nekk loolu foofu ngay xamee gravité ngay xam ne loolu man na man na démolir nit koo xam ne moom lañ la xamee lépp mooy kon liñ la bëgg a wax mooy yow premièrement sa yaay kon dafa njaaloo ba jur la sa baay biñ ne moo la jur juru la xam nga loolu c'est grave loolu nag moo tax comme ko moom ku bu doon xuloo ñenn ñi loolu lañ ko doon wax léegi moom nag mu bëgg xam ci turu yonent ci waxu yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne leer na ko ne xam na lépp waaw léegi nag kon kan mooy sama baay ba bu ko defee bu tontoo moom mu xam ne kon gaa yi koy yi muy xulool ñu koy wax ne ko yow yow nga xam ne sa baay xamuñu ko que ne loolu dëgg la wala déet yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko abuka Xudaafa sa baay mooy xudaa kon. ci kaw noonu mu réglé lan ña nga xam ne bu dee ne kenn ci ñoom ñu nga woon ca mbooloo ma ñu yëg léegi ñu bàyyi koo waxati lool ndax loolu quand même ça démolit la personne te l'islam bokk na ci objectif yi tax mooy jub mu tax mu ñëw mooy hifdul irdi mooy sàmm li nga xam ne mooy réputation nit looloo tax moo tax ma ne la laaj bi du laaj boo xam ne dafa ñàkk solo du tout mais sauf que li yonent Yàlla saab saab taxoon mu naan laaj leen ma wat naa ci yàlla du ngeen ma laaj fii ba yowmal qiyaam lu dul ne dinaa leen tontu moom ci yu garaaw yooyu muy xew ay dajjaal yi xew ak yiy ñëw ak yooyu yooyu ni mu garaawe ngeen bàyyiloo lépp mu bàyyi lépp di laaj lii mooy ci côté boobu day niru loo xam ne dafa disproportionné ah mais boo xoolee côté moom moom mii laaj mooy danga naan laaj bi jaar na ko ndax loolu dafay regle loo xam ne mën na koo topp ba topp ay sëtam ndax sët bu nekk man ngaa kii ñu naan la yow sa baay nga xam ne kenn xamul ki ko jur loolu loolu lu garaaw la looloo tax mu laaj yonent ma lay saar saam nag ne saluun dinaan saluun yi saluun yi bi mbir yi gaay di laaj yoo xam yonent Seydina yonent mu gis Seydina Umar ibn al-Khattab gis ne yonent ma lay saar saam mer na de saxaaba yu bari gis ne moo ñu gis ne mer na mu dal di jóg daal di moom Seydina Umar radiyallahu anhu fa baraka mu ne Seydina Anas ne fa baraka Umar ala rukbatay fa qaala radina billaahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasuula fa sakata rasuulullah xiina qaala Umar daalik gisee loolu yonent ma lay saab saab mer naan ma laaj ma Seydina Umar daal di ñëw sukk ci ay wóomam ba ci kanamu yonent ma lay saab sukk ay wóomam à genoux ne radina gërëm nañu de billaahi rabban doyloo nañu ci gërëm nañu buur yàlla mu nekk suñu buur wabil islaami gërëm nañ te doyloo nañ lislaam diinan mu nekk suñu diine wabi muhammadin waaye tamit gërëm nañu te doyloo nañu ki nga xam ne mooy yow di seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulan ngeen yàlla la loolu lañ gërëm te loolu lañ nangu yonent mi alayhi salaam nag mu daldi giif

boo gisee eh, yenn yi boo gisee sunnaa yonent mi alayhi salaatu salaam doxaliinu yonent mi alayhi salaam boo ci tegee bët amul leneen loo xam ne mën naa fëq sa bët amul kenn wala lenn lu ñuy wax lu ek loo xam ne yow dina extraordinaire ci yow dara du extraordinaire ci yow parce que c'est que yow ki gën a kawe ñépp plafonné ñépp moom nga teg bët kon nag bu ñuy wax ñi ci suuf mënuñu faa wax lu la jaaxal wala loo xam ne dañ naan way jëlee non loolu manulaa dal wala bu la dalee soit da nga koy def ngir bon xaw ma pour farce la wala pour da koy def ngir boo wan gaay ne waa pour bañ a doy wan leen ne waa c'est vrai que kooku mais à vrai yow boo jëlee sa bët teg ko ci yonent ma lay saaf saaf dara bu la yéen xoolal lu lu woyof lii raditu billahi rabban suba ak ngoon raditu billahi rabban wa bil islaami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya mu ne ko day am ngërëmu yàlla yowmal qiyaam nii xoolal ngërëmu yàlla nga xam ne moo tax nit ñiy dund ah looloo tax nit ñi dund mais lan lañuy dund daka nokki lu dul ngir am ngërëmu yàlla ak yonentam alayhi salaatu salaam mu nañu bu ñu waxee lii Seydina Omar wax raditu billahi rabban wa bil islaami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa dina ñu dinañu làq ngërëmu boroom bi nga xam ne laa saxata baada baada amul mer ginnaaw moom te loolu moo ëpp doole fopp àjjana ak la ci biir yéegi ñun yooyu day nekk ci sunna leer nañ adkaaru sabaaxi wal masaa muy eh, eh, eh, sikkar yi nga xam ne zikr yi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam doon def gudde ngoon lii ci la lii nii ci la raditu billahi rabban wa bi islaami diina wa bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko fi dégg ni dege jàpp naan ay tur yoo xam ne ñun xamuñu sax li muy tekki tur yoo xam ne ay di sikkar tur yi jinneeg tur yoo xam ne nee nañ lay malaaka la nga nekk ci di sikkar tur yooyu yépp ay caw ci tur yi nga ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee nañu bu lii nga xam ne xoolal moo tax kalimataani xafifataani ala lisaani thaqilataani fil miizaani xabibataani ila rahmaani subhaanallah wa bihamdi xoolal loolu ko ñaari kaddu la yoo xam ne yu woyof lañ ci làmme waaye thaqilataani ak ñoo diis fil mizaani ca balance ba ëllëg waaye habibataani te boobu moo ci ëpp doole du ne li di diis diis gu mu diis ci balance yi moo ëpp doole non habibataani ila rahman ñaari kàddu yoo xam ne yu soppoo ca buur yàlla ma fees dell yërmande loolu mooy li am solo ngay wax loo xam ne buur yàlla da koo sopp subhaanallah wa bihamdihi subhaanallah al azim mais ñu ne ko fi dégg di tudd tur yoo xam ne xamuñu sax li muy tekk waaw subhaanallah leeru la ne sax yow li ngay sikar ni est-ce que du turu jinne yoo xam ne kala ko jox dalaa def ngir dala ko jox ngir yeew la wala yoo xam ne moom moo ko waroon a def mais comme que mbir yi daa am ay côté yu négatif mu bàyyi yow nga defal ko ko mu séddale ko nga xam ne bénéfice yi moo koy jël mbugal yi di daal sa kaw côté zulmaani gi di dal sa kaw ay yooyu ñàkk xam la yooyu ñàkk xam la kon moom seydina abdallah ibn xudaafa assahmiy radiyallahu taala anhu wa ardaah ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ah, seydina umar ibn alxataab radiyallahu anhu bi mu nee dafa waajal benn armée dafa waajal benn armée comme ni nga xam ne xadiis bi Seydina boroom taarixu Dimashq Ibn Asakir daal dina koy solo imaam al Bayhaqi daal dina koy solo imaam al xaafis bi mu ko tuddee ci al isaaba tudd na ko ci al isaaba am na luy seede xadis bi ci xadis seydna abdallah ibn abbas boo xam ne da ko jokkale mu nekk ci seydna ibn asaakir na noonu boroom usdul gaaba di ibn lasiir indi na ko eh, ñoom ñépp indi nañu ko moom ñoom ñi ñépp soloo nañ lii mu ne seydna omar dafa yónni eh, abi Rafi moo ko nettali radiyallahu anhu mu ne Seydina Omar dafa yónni benn xare benn dafa defal benn armée yónni ko ruum ci romain yi ca Sham ngir ñu dem xare foofule biñ demee nag ci Hiraql la ñu daldi jàpp saay ñu jàpp ki Seydina Abdallah ibn Xudaafa radiyallahu anhu ñu daldi koy jàpp prisonnier gaay indi ko ci seen buur bi ci eh, le César Eh. léegi fa qaalu ñu ne ko inna hada min asxaabi muhammad ñu ne ko nag ñun moom un gros poisson lañ la jàppal c'est ça oh. indil nañ la koo xam ne ci àndandoo yi seydinaa muhammad yi sallallahu alayhi wa moom lañ leen ne ciix moom lañ jàpp indi kii moom ci ñoom moom nii gis na ko moom xam nga jamono yonent mi alayhi salaam génn naa dina mais mu ne ko kii nag ci taalibe mi la bokk direct inna hada kii min asxaabi muhammadin abdallah ibn xudaafa la tudd kii ñu leen di ci taalibey seydinaa muhammad yi la bokk aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko léegi buur bi na ko hal laka an tanassara wa ataytuka nisfa mulki buur bi na ko est-ce que mën ngaa génn ci diine ji nga nekk nga nekk chrétien comme ñun embrasser la religion chrétienne bu ko defee nga bàyyi sa diine ji ma jox la sama xaaju nguur Rome Rome Rome byzantin byzantin l'empire romain byzantin moom lay jël xaaj ko deux jox la benn jël benn xam nga ne lii ku gis xam ne naxaate la mais lii mooy pexe yi Iblis di tegale mooy yim lay dig waaw moom da leen di dig di leen mëbëtloo wa yumannihim wamaa da leen ya'iduhum di dig di leen di leen mëbëtloo ñoom nit ñi wamaa ya'iduhum shaytaanu illaa ghurura te yi xamuñ ne shaytaane li mu leen di dig lépp ay naxey mbaay la ay woraate la dara du ci dëgg mooy gis nga gaa yi bés boo bés bu ne woon waaw génn naa ci diine ji keroog la koy gën a ñàkkal solo bu moyul sax mu rey ko mais yii mooy leer yi iblis di teg ak taalibeen li ko teg ci kanamu ki nga xam ne moom dafa bëgg yuti allah rabba day topp boroomam mooy dalay tegal yoo xam ne dafa neex de trop day neex neex boo xam ne waay waay waay daanaka ak nekkam dëggam man da ne mu ne ko est-ce que bëggoo dugg bàyyi sa diine ji di lislaam nekk chrétien bu ko defee ma jox la sama xaaju nguur gi ah, loolu mooy ku ku nguur ku nguur fëq sa bët nga nangu te yii c'est pas évident c'est pas évident gis nga bari naa mas naa fekk benn conférence boo xam ne yàgg na boobu c'était en quatre-vingt lan seize wala quatre-vingt bon non c'était pas quatre-vingt-seize c'était vers quatre-vingt-dix-neuf ou deux mille l'an deux mille wala deux mille un jàpp yooyu daal boobu euh, kii la sa Seydou li la woon yàgg na fële ca côté Fora Fora bi nekk côté jàmm gën noonu ci euh, côté euh, école Faysal voilà école Faysal la xew woon Faysal kii wa ibaadu foofu seen école boobu noonu Faysal foofu ci bunt bi la amee woon euh, kii fekk euh, bon Oustaz li naan gaa yi hafizahullah mu naan gaa yi euh, fii lañuy nekk di di xëccoo di naan ay waa newul ci sunna ci yoo xam ne yu yu ndaw la yow noonu boo ko gisee noonu nga yow xadiis boobu nga gis tax ngay wax loolu mais alors que mu ne moom dafa demoon ci àll bi ko xaw ban kii ba buñ nee àll bi nag bon xam nga waa Dakar buñ nee dakaar dañ naan àll bi mooy furul dakaar ñu jàpp ne àll <laughs> àll la mais loolu mooy vision bi ñépp am ngay ngay nekk Paris naan province mais province gars yi duñu mooy c'est un peu péjoratif waaw foo jóge province bokkul ak parisien quoi mooy façon bu mel noonu la des fois sax du du xeebaatee tax ñu koy wax mais langage la boo xam ne dafa mujj mel noonu ci langue bi la bokk buñ nee la kii fu mu jóge waa Dakar ñoom ñu jógewul ñu dëkkul Dakar Cees sax tam ñu jàpp na ci àll bi nga nga bokk <laughs> déggoon suñu sëriñ di ko wax <laughs> gars yi ñu dëkkoon Cees di kii <laughs> di xaw a fippu ma ne leen waa kon boog nañ wax feneen mooy ku dëkk Dakar tamit noonu la mooy mooy de yow boo jógee Thiès rek ñu commencé laa boole ci waa àll bi léegi moom mu ne dafa demoon xaw ma soit Casamance la wax wala daal ci région yi benn daal ci région yi mu ne mais maa nga fa fekk ñoo xam ne ay jullit lañ de mais ñu bari ñu ngi dooni chrétien ndax missionnaires yi dañu fay dem di leen jox lu ñuy dunde ndax ñooñ dañu dañu àgg ci dañu ñàkk gaa yi dem ñoo leen di defal lépp di leen defal ay teen di leen jox loo xam ne utal leen ay ferme yu mel noonu gaa yi mujj ba pare di leen woo loolu c'est pas non ne yaa ah, non c'est pas fortuit non joxuñ leen ko ngir maa baax ngir l'altruisme non ngir di leen xëccaale récupérer leen dugal leen ci christianisme nee ñu bari nekk nañ ay chrétiens mu naan yéen mbooloo mi yéen ñi fiy nekk di xëccoo naan diw newul ci sunna koo xam ne mu ngi ñëw ci jàkka ji nga nekk naan waa ji kii li muy def nii lay sa bi sunna lay sa bi kii di ci xuloo du ci mere ay nit ci loo xam ne kat erreur bu ndaw la man nga koo kii mu ne nag li gën a garaaw mooy seen mbokk ñoo xam ne ay jullit lañ ñu ngi fexee ñu ngi nekk ay chrétien ndax ay cadeau yu ñu leen di jox ak jàppandal bu ñu leen di jàppandal diine gi ñu leen ñooñu di jàppandal bu ngeen amee lu ngeen wax dem leen ci ñooñu ngeen fexe liggéey foofu foofu liggéey bi ne mais newul fii nekk ci jàkka yi di xëccoo ñuy naan waa ji ni mu nisfu saq la def moom isaaram bi waroon na ko waroon na ko gën a yéegal dañu ko yéegale des na yooyu ay faux débat ay faux débat la waa ji kay li mu def nis yow nisfu saq même bu deful nisfu saq mais àggul ci ci ci ci ci ndejoor yi ci ndejoor yi mais baax na parce que yonent mi alayhi salaam dane ma asfalal ka'bayni fa fi naar li li féete suuf déjoor yi la ne loolu mooy dem safara waa ji moom àggul foofu sax léegi nga ne ko moom da koo gën a yéegal ngeen nekk ci débat boobu entre temps seen mbokki jullit ñu ngi dooni chrétien ndax alal duñ leen di jox ak yooyu yéen ngeen toog fii naan waa ahlu sunna dangeen di font kuy def loolu dafay font wax na dëgg wax na dëgg mooy loolu c'est pas évident am na ñoo xam ne boo leen defalee lool pays yu bari mën nañu dugg nekk ay chrétiens moo tax instant bii nii nga xam ne comme ay Iran ay Irak yi gaa yi yàq ak ni mel am na ñoo xam ne dañuy devenir ay ay ay ay chrétiens am na ñoo xam ne Irak lañ jóg ba am na benn reportage ma gisoon benn ci journal bi laa de ko ñoo xam ne Syrie lañ jógee xaw ma ca xeex ba foofu la Syriens ñëw fee à Europe de l'Est ñu accueillir leen ci église yu kii moom mu ne jullit la génn na ci julli ci diine ji léegi ab yéeféer la ab chrétien la ndax lan condition yu baax yi leen teg moo tax c'est pas évident Seydina Abdallah ibn Hudhafa radiyallahu anhu euh, Qaysar ne ko est-ce que bëggoo ma jox la sama xaaju nguur gi nga génn ci diine ji nga ne mu yombal ko quoi ne ko ne ko ne ko xoolal xoolal xoolal law a'taytani jami'a ma tamliku wa jami'a ma tamliku wa jami'a mulkul arabi ma raja'tu an diini muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tarfata ayn mu ne ko xaaral mu déglu ko mu ne ko yow est-ce que bëggoo ma jox la sama xaaju nguur nga génn ci diine ji nekk chrétien comme ñun diine ji nga ne mu ne ko gis nga boo ma joxoon jami'a ma tamlik wa jam mooy boo ma joxoon li waxuma la xaaj bi de mais nga jox ma Rome lépp l'empire romain ak wa jami'a mulkil arab ak lépp loo xamante ni arab yi fii lu arab moom nga mooy seen pays yéeg lépp nga jox ma ko lépp man Abdullah ibn Hudhafa ma nekk ma war a nekk l'empereur de l'empire romain et des territoires des arabes loolu lépp boo ma ko garantiroon ma xam ne sax waxoo lu dul noonu noonu lay demee ma rajantu an diini du ma bàyyi sama diina tarfataay ni lu tolloo xef ak xippi ma ko bàyyi xaala Isra ne ko nag kii Qaysar ne ko nag idan aqtuluk kon bu dee lool la mais dama lay rey non yow je t'exécute xamoo ki ngay waxal xanaa may wax yow ma lay proposer yow ngay prisonnier ñu waroon la rey sur le champ ma baax di la proposer lii nga naan ma ay boo ma joxoon lii lépp ak lii euh, du ma bàyyi sama diine tarfataan kon nag lii mooy am yow je vais t'exécuter le plus vite possible mu ne ko anta wadak <laughs> mu ne ko garaawul ray ma garaawul léegi mu ne gaa yi dag yi garde yi jël leen ko jël leen ko ngeen dem yeew ñu dem daaj ko suli ba mooy ni ñuy def xam nga romain nag ñoo daqoon ci daaji gis waa waaja nga xamante ne lañ jàppoon ne mooy Seydina Isa nañ ko def wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu walakin shubbiha boroom ne reyuñu Seydina Isa daajuñu ko ay pont ci poto yeeg ci garab yi waaye dañ leen a nuru nuru da shubbiha mooy keneen la mooy da leen a wan koo xam ne dafa niroog moom ñoo moom lañ jàpp foog ne moom lañ jàpp alors que mbir yi daal lënt ci ñoom du moom gaa yi nag daal di koy daaj moom Abdallah ibn Hudhafa ndax kat Qaysar joxe na ndigal te romains yi seen spécialiste la mooy dañ lay daaj après soit ñu bàyyi la fa ba nga dee wala ñu daaj la jël ñoo xam dañuy taxaw fee ay francs-tireurs ñu sànni la ay xeej moom nag boobu lañ ko waroon a def daaj ko sànni ko ay xeej ci biir beeg ci yaram ba mu dee biñ ko daajee mu ne urmuhu qariban min ni mu ne nangeen ngeen ko sànni mais ngeen jege koor bi bu ngeen koy sànni gaa yi mu taxaw naan ko di ko wax liñ ko waxoon naan ko tanasar nekkal chrétien waya baa muy bañ gaa yi tiim ko di xàcc dem bay dóor malgré mu ne xaar xaar ñëwaat waxaat ko faalewul lool mu ne léegi kon wàcce leen ko gaa yi dajji pont yi wàcce ko léegi mu ne kii sax duma ko def bii mbugal mii dafa xaw wa daa bi qidrin fa subba fii maa'un hatta taraqat ah mu ne mu daldi woo ñu indi ko benn cin boo xam ne bu ngand la ñu daldi day def ndox baxal koo baxala baxala baxala baxala baxal ba mbir mi di bax gàndum cin wadaa bi asirayni min al muslimin mu woo ñaari prisonniers yoo xam ne ci jullit ñi mooy du Abdullah ibn Hudhafa rek lañ jàppoon ah radiyallahu anhu ñeneen ñu bari lañ jàppoon ci jullit ñi mu laaj mu wax kenn ki ne ko eh, nekkal nasaraan génnal ci lislaam nga dugg nekk nasaraan mu bañ hein mu dal di koy ñu sànni ko ci biir moo am na benn riwaay dana biñ ko ci sànnee waa ji gis nga biñ ko ci sànnee mais dañ ko sànni gis nga ñu gis yaram bi lakk yax yi commencé feeñ tellement muy tëmb ni ni ni taal beeg lakk-lakk beeg baxu baxu kii bi daal di ñoree yaram wi waaw ah. léegi nag bi Seydina Abdallah ibn Xudaafa gisee lool muy jooy ñu ne buur bi ah mu ngi jooy de léegi nag mu ne kon arrêté moom bu leen ko dugalagul comme que dugal ngeen kenn ki mu nekk exemple commencé naa jooy mooy kon dina nangu li ma ko wax mu ne kon indi leen ko fa xaala rudduhu delloo leen ko mu ën ñondi ko mu ne ko maa ab kaak eh wuyu ma man qaysar azimur ruum lan moo la jooyloo lu tax ngay jooy xaala nee na ma ne moom seydna abdullah ibn xudaafa ne ko hiya nafsun waaxida tulqa saacata fa tadhab fa kuntu ashtahi an yakuuna bicadadi shacri anfusun tulqaa fi naari fillah allah mu ne mu jàpp ne waa nag dafa eh, commencé na ragal de bàyyi rek yéen wax sànk ba léegi muy dëgër dëgërlu ah, ma jël kenn ñoom sànni ko ci biir mu commencé tiit bay jooy mu ne ko hé eh, lan moo la jooyloo mu ne ko li ma jooyloo lenn la mooy ne damaa xam ne man maa ciy topp man ngeen di sànni ci safara si waaye malheureusement benn bakkan rek laa am ngeen di sànni léegi dans quelque instants ngeen sànni ma ci biir safara si mu jeex alors que man li ma bëggoon mooy ma am bakkan yu tolloo sama peppu karaw yi muy yu bari nga sànni yooyu yëpp bu ci nekk noonu dee ba jeex sama bopp mooy man ma multiplier wu lu toll ni sama bakkanu sama karawu bopp bu ko defee ngeen sànni sama jëmm yooyu yëpp ngeen sànni ko ci safara si waaye fillaahi ci yàlla mooy ci safara si lañ lay sànni waaye fillaahi ci yàlla moo tax gis nga ci biti dafa metti mais comme que fillaahi la day yomb ba bëggoon a am loolu moo taxoon bakkan yu bari ñu rayam mu nekk ñu bari ñun ñëpp ñu sànni leen ci safara si waaye ci yàlla looloo ko rek jooyloo que ne loolu amu ko ndeysaan benn rek la am fa lay fa lastu ubaali hina uqtalu musliman ala ay janbin kaana fillahi masra'i gis saxaaba yi radiyallahu anhu kan du ñoo nañ ko fa lastu ubaali faalew ma xëy na uqtalu musliman buñ may rey fekk ma nekk jullit te suñu boroom ne wala tam fala wala tamutunna illaa wa kuntum muslim wa antum muslimin li am solo mooy bu fi kenn dee nag lu dul nga nekk jullit wommatul ma man boroom bi mu ne man nag bu dee am naa loolu ñu may rey ci loolu mais faalew ma ban côté lañ may tëral ngir rendi ma ala ayi jannin kaana fillaahi ci biir ya ci yàlla ci yàlla loolu ci yàlla la masran yi fekk man sama tëral di ma rendi ci yàlla la moo tax kii loolu la sam na Abdullah ibn ma amoon bakkan jëmm yu toll ni sama karawu bopp bi yooyu yëpp ñu jël leen sànni leen ci safara si fillaahi loolu ngay xam ne moo tax ñi nga xam dañuy jàpp ne ci coono yu metti lañ ne alors que loolu mooy seen bànneex gi gën rëy ndax xam nañ ne ñoom fillaahi mbir mi minallaahi lillaahi ilallaahi wa fillaahi lañ ne mbiri ci yàlla la jóge ngir moom yàlla lillaahi ngir moom yàlla minallaahi bàyyeekoo fi yàlla ilallaahi jëm ci moom yàlla fillaahi ci moom buur yàlla allahu boo newee loolu lépp lépp nga nekk ci loolu lépp doo tiit doo tiit mu ne man nag ñàkk ma am loolu looloo may jooyloo mu ne fa qaala lahu taaxiya waaju beew ji di Qaysar ne ko nag mu xam ne waa ji kon kii ça ça di ko fi sànni ya ah. mu ne ko hal laka an tuqabbila mu ne ko léegi est-ce que léegi benn sama dernière proposition est-ce que léegi man ngaa jóg nga ñëw fóon sama bopp bi man Qaysar bu ko defee nag ma bàyyi la nga dem sa yoon fa qaala lahu Abdullah Abdullah ibn Hudhafa gis nga jullit du ne man sama soor boppu kese laa tal ñi ci des sama yoon newu ci sama peuple bu ñuy dee man en tout cas na sama sama sama sama sama situation dox yëfi égoïste yooyu nga xam ne bari na jullit ñoo xam ne wala iyaadu billah loolu da leen a dal feebar boobu mooy bu famille wam ñépp newoon ci ndóol moom na am rek ñi ci des nañuy gën a nekk ci ndóol garaawul wala situation am baax na jàng na ba am ay diplôme am liggéey bu baax léegi ña ci des yoonam newatu ci faalewu bu du leen dimbali du leen xool ku ko ñaan dimbal mu bañ te sooram kese ak sooru benn doomam ak benn faamam ak benn otom voilà ma femme mon fils ou ma fille et moi-même saa aarul loolu dara waaye waaye kooku kookoo di xaqiir xaqiir gi ngay dégg mooy waa kantaa liy dal yeneen julli di ci yeneen réew yi mbokkam yi ko jegeeg yi ko soreeg yooyu yoonam new fekk moom situation wama ngi nekk ci ndaataa tëllëx Seydina Abdullah ibn fa doxalul noonu de Qaysar ne ko est-ce que léegi nga ñëw foon sama bopp ma daal di lay bàyyi nga dem mu ne ko nag <laughs> mu ne ko waan jami'al usara non bàyyi ma man kese non man loolu duma est-ce man pour ma foon sa bopp foog nga boole ci prisonnier jullit ñi nga jàppal lépp ñépp ngay libérer en même temps que man bu dee loolu daal mën naa ñëw foon sa bopp sinon duma ko def léegi rey ma garaawul ñi ñoomoon personnalité lii mooy personnalité amul dara amul yat wum yor amul bomb amul missile amul dara lenn daal la am imaanahu billahi wa rasuli ngëm mu gëm yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa lay doxe allahu akbar gis nga doole ji ci kanamu qaysarul qayaasir Qaysar César bi ngay dégg menn ci kanamam amul lu dul nga du kii mooy César nga dugg tiit ba ba bay sa tànk yi jaxasoo déedéet moom moom yu llahu alladhina amanu alladhina amanu bil qawli thabit buur yàlla mooy mooy dëgëral ñi nga xam ne mooy ñi gëm yàlla bil qawli thabit ci wax ju sax ji te dëggu te dëgër allahu akbar ñu ne ko man kepp bu dee man kepp moom duma ko def ci kaw nga libéré ñépp jami'al usara Qaysar xam nga yi tamit du arrangé buur bi ndax dag yi buñ gisee muy sede di sede mu xam ne bu fi tegaatee beneen condition waa ji du ko d'accord te bu boobaa day gënat mu ne ko waaw kon baax na en tout cas l'essentiel ndax loolu marque de da ko day wan gaa yi ne ko malgré tout quand même jox na ma cër mu ngi nii di ma di di di fóon sama bopp te koy fóon sa bopp boppam mooy danga koo respecté mu ne ko waa baax na ko mu ne fa qabbala sax mu jóg daal di fóon bopp Kisra Qaysar bopp léegi mu libéré ko prisonnier yépp ànd ak moom léegi mu ñëw mi Médina ñëw ci Seydina Omar radiyallahu anhu ànd ak prisonnier yépp mu nettali leen mu nettali Seydina Omar ni eef yi demee yépp ak li tax mu libéré nam demee moo Qaysar Seydina Omar ne xaqun ala kulli akbar Seydina Omar mu ko waxee mu kontaan yéemu ci jëf gi ne àq la ci bépp jullit mu jóg fekk Seydina Abdallah ibn Hudhafa mii fi mu taxaw mu fóon boppam te man maa koy njëkke man mi seen seen ji fekk ko fi mu taxaw mu fóon bopp Seydina Abdallah ibn Hudhafa ah man de dama naan Seydina Omar radiyallahu man de newuma foon waaye fóon naa bopp Seydina Abdallah ibn Hudhafa ku koy dégg defal yàlla nañu yàlla def ñu def ko yow mi ko njëkk a def te doo def dara ci lu dul noonu loo def sunna la waay waay waay ñu nit fóon nañ ko même bu dee newuñu fa Allahu akbar na haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa ibn Hudhafa wa ana man sayyidina Umar abda umaay njëkke mu jóg fekk fam toog fóon boppam moom sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allahu akbar Allahu akbar akbar yi jàngale Allahu akbar ha moo tax lii mooy personnalité lii mooy jullit jullit nii ngay mel dara warulaa bouleverser ak yooyu saay déedéet non moom nag Seydina Abdullah ibn Hudhafa pour jeexal as radiyallahu taala anhu nee ñu mu ngi génn àddina ci jamonoy Seydina Uthman ibn Affan ci la génn àddina ci xilaafay Seydina Uthman ibn Affan nee nañu Misra di Égypte fa la génn àddina comme ni ibn Yunus wax comme ni nee ci taarixu Dimashq mu ne foofale fala fala euh, xabroom ne moom Seydina Abdallah ibn Xudaafa as radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi waj'al a'aliyal firdawsi maskanahu wa mawaa xam naa kon tey dañuy yem nii ci jotaay bii di ñëw ñu gis beneen lettre boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko yónnee ak ban saxaaba ko yónnee bu dee gisuñu woon tarjamaam ñu gisaale ko insha allahu taala muy lettre beneen ci lettre yi kon Kisra rek lañ gisagul am na yeneen kon ci bii di ñëw ñu jël ci yooyu benn insha allah xam naa nag lettre Qaysar la ñuy jël.